لنا حبل من الأرض للسماء mu ngi bokkoon ci xeet wi ñuy wax xeetu Thamud Thamud nit la woon doonoon itam maam ci Salih alayhi salaam moom Thamud ak magam bu ñuy wax Jadis Thamud mooy baayu Xaadir Xaadir mooy baayu Ubay ubayd mooy baayu maasex maasex mooy baayu ubayd ubayd moomu mooy baayu soolex alayhi salaam thamuud ak jadis ñoom ñaar ñëpp di ay maam ci soolex alayhi salaam doom lañu ci aathir aathir di doom ci iram iram di doom ci saam saam di doom ci nuux alayhi salaam xeetu thamud xeet la woo xam ne ginnaaw aad lañu ñëw di xeet wu ñu ràññee woon ci arab ñu nekkoon diggante xijaaz ak taabut ci arabi saudi jëf ja nga xam ne moom la waa aad doon def xeetu thamud itam moom la daan def muy xeet la wu daan jaamu ay xërëm yàlla ci yërmandeem tànnal leen ci seen biir ab yonent muy saalix alayhi salaam mu yónni ko ci ñoom xeetu thamud yàlla mayoon na leen itam ñu doon xeet wu xereñ wu mënte nangoo liggéey seenub yonent Salih alayhi salaam di leen fàttali wax leen ne fàttaliku leen ba mu leen defee moom yàlla yéen waa thamud ay kuutaay maanaam ngeen wuutu ña jiitu woon mu tuur ci seen kaw ay mayam na mu ko defale woon ña leen jiitu woon ay kuutaay ca ginnaaw aad mu dëkkal leen ci suuf si ngeen tabax ay kër yu rëy ci dënd yi maanaam ci jéeri ji di yatt ci doj yi ay kër fàttaliku leen xéewali yàlla te bu leen doon ay yàqkat ci kaw suuf si wadkuru id jacalakum xulafaa min bacdi caadin wa bawwa'akum fi l ard wa bawwa'akum fi l ard tattaxiduuna min suhuuliha qusuuran wa tanxituuna min aljibaali buyuuta wa tanhituuna min aljibaali buyuta fadhkuruu ala allahi wala taathaw fi l ardi mufsidin ana lan la waa Samud mbokk yi tontu seen yonent Salih alayhi salaam ci wax ju rafet jooju mu leen wax ñu tontu Salih alayhi salaam ne ko yow de li jiitu sa woote gi wàccuwaay gu kawe nga amoon ci nu ku ñu nawoon nga ci sa xel ak say xalaat yu sell te rafet waaye tey nga ñëw amoo loo ñuy wax lu dul naan bàyyi leen la seen bàyyi ak seen maam ya daan jaamu ngir topp jenn yàlla kese goo leen dul bokkaale ak dara sunu xel xalaatul lu ni mel rax ci dolli nit rekk nga ni ñu ma anta illa basharun mithluna mu am bés mbokk yi nit ña toog di waxtaan ca pénc ma Salih alayhi salaam neleen tee ngeen a génn ci seen weddi gi ngeen nekk ragal yàlla te topp ko lii dey boo leen ko deful li leen di xaar du leen lu dul ak cànkuteef mbokk yi waa Samud dellu tontu seen yonent Saalih alayhi salaam ne ko am na loo xam ne day boo ko defee li nga nuy woo dana nu ko nangu dana nu la gëm boo bëggee ñu gëm la danga ñuy génneel ci doj sàngam daa tudd turu doj wa danga ñu cay génneel ak gëléem goo xam ne melo sàngam ak melo sàngam lay ame daldi tudd melo ya ñu bëgg gëléem ga amee ko Salih alayhi salaam mbokk yi jaayanteeg ñoom ci kat daa dem ca bërëb ba muy jaamoo yàlla wéet ak boroomam tàmbali di julli ak di ko ñaan ngir mu amalal ko càkkuteef gi samut sàkku ci ñoom ngir rekk yërëm leen ngir ñu bañ a tàbbi ci mbëgalu borom bi subhaanahu wa ndax nee nañ ko loolu bu amee danañu gëm mbokk yi yàlla nangul Salih alayhi salaam ñaanam ko subhanallah génnee ca doj wa gëléem gu melowoo nañu ko sàkkoo woon subhanallah waaye mbokk yi ana lan moo xew gannaaw loola la xew mooy lu bari ca nit ña xew-xew booba mooy la leen taxa a tuub génn ci weddi yàlla ak jaamu ay xërëm gëm Salih alayhi salaam topp seen boroom subhanahu wa taala waaye terewut la ëpp ca nit ña ànd ak teewe nañu xew-xew bu toll noonu terewul dañoo wéy ci seenuk weddi yàlla akuk tooñ bi loolu amee saalih alayhi salaam xamal ña weddi yàlla ne leen gëléem ga nañu xam ne gëléem gu tedd la te lañu leen ca sant bu dee jàmm lañu bëgg nañu ko def mooy lan mooy ñu wormal ko te sàmm wa yaa qawmi haadihi naaqatu llahi lakum aaya fadaruha taakulu fi ardillah wala tamassuha bi suin fa yaxudakum adabun qarib ey yéen samaw nit gileemuk yàlla gi na nekk kéemaan ci yéen bàyyi leen ko mu lekk ci kaw suufus yàlla si bu leen ko def dara lu bon kon mbugal dana leen dal ci lu gaaw ndigal la yàlla joxe woon mu aju ca gëléem ga moo doon gëléem gi day am benn fan boo xam ne moo ko jagoo moom rek moo am sañ-sañu naan ca fa nga xam ni mooy déegum ndox ma ñu doon jëfandikoo ñoom waa dëkk nit ña ñoom itam am seen bésu bopp boo xam ne ñoo ko jago lii nga xam ne itam mbokk yi mooy meew mi gëléem gi daan joxe yàlla def ko mu mate woon nit ñépp daanañu jox ku ne wàllam ca meew ma ba ñépp matal te kenn daawul des ca seddale loola di dox ku ne ak sa ay ca jëfandikoo ndoxum dégg bu nit ña naanee tey suba gëléem gaay naan gëléem ga di leen jox meew mu ñuy dunde ñu def ab diir di doxal loola kilifa ya wooteeb daje ca daje moomu ñu jël ca ndogal ne gëléem ga dañu koy rey ndax ñoom dootuñu nangu di ay ay lonteeg moom ay bés yu ñuy naan ca dégg ba iblis taaralal leen xalaat boobu dolli leen caa xiirtal reyu gëléem googu mbokk yi ko ko def mooy njiitu Samuud ñu di ko wax Qudaar ibn Salif waaye mu am ñaari jigéen ñoo xam ne ci seen taxawaay bokk nañu ci ñi gën a waral ñu rey gëléem kenn ki mooy Sadduq bintal mu Muhayya doonoon boroom judd bu rëy ak itam borom alal Sadduq bintal Muhayya amoon na borom kër waaye doomu nijaayam ji ñuy wax masra ibnu muharrij ibn al muhayya da ko bëggoon lool te moom sadduq bint al muhayya xamoon na lool bi ñu ne dañuy rey gëléem ga nañu wuti pexe nit ña ñu ca bari ñemewuñu woon ndax gis nañ kéemtaan nga yàlla def te saalix mu ngi loon doon tëkku ci ak mbugal sadduq bint al muhayya mbokk yi mbir mu yéeme la def dafa taqalikoog boroom këram ga mu nekkaloon yamale fe say ba daa di dem ci doomu nijaayam jii di masra ibn al muharrij ibn al muhayya ne ko nekkatuma ci buumu sëy boo bëggee doon sama boroom kër reyal gëlëm gi akbar mu am jeneen jigéen ji ci des muy anisa bint ghanim doonoon jigéen ju magaloon di soxna ci kilifa gu magoon ci samud di jigéen ju taroon ci weddi yàlla moom anisa bint ghanim amoon na ñetti doom yu jigéen moom itam lu yéeme la def bi nit ñi dajaloo jël ndogal ne dañuy rey gëléem ga dafa woo kilifa ak muy Qudaar ibnu saalif ne ko boo reyee gëléem gi sama ñeenti doom yu jigéen a ngoog seetal ku la ci neex nga tànn ko ma may la ko mu doon sa mbokk yi noonu la Qudaar ibnu Salif ak Masra ibnu Muharrij ibnu al Muhayya booloo ànd woowaa Thamud ngir ñu dimbali leen ci ñu rey gëléem gi mu am yeneen juróom-ñaari góor ci waa Thamud yu leen fekki ñuy juróom-ñeent alquranul karim bi ñu ko fàttali mu amoon kuréel bu nekkoon ca dëkk ba di juróom-ñeenti nit doonoon yàqkat te daaw ñu defar wa kaana fi lmadinati tisaatu rahatin yufsiduuna fi l ardi wala yuslixuun sadaqa allahu alazim xudaar ibnu saalif mbokk yi mooy ka njëkk a jam gëléem ga mu daan ña ca des door a ñëw doggale ko bi loolu amee ñu dem ca saalih alayhi salaam ko naqaral di ko wax naan yow saalih andil nu la nga nu doon tëkkoo ndegam ci yonent yi nga bokk sadaqallahu alazim allahu yamuñu ca ñu xuus ci seenug mbewte àgg ca jël dogal ci ne dañuy rey seenug yonent saalih alayhi salaam ñu wax ne nanu waatoo ci yàlla rey ko mook njabootam bu ñu xëyee ba ñay dese mbir ma laaj nu nu tontu ne nun kat teewewunu woon seenu ko rey qaalu taqaasamuu billahi lanubayitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna li waliyih thumma lanaqulanna li waliyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna la saadiqun mbokk yi ña jógoon ngir rey saalih alayhi salaam yàlla mbugal mu tar la leen yónni muy mbugal moo xam ne ay xeer la yu jooru ca seen kaw ba ñu faatu ñoo ñi njëkk a sànku ci xeetu saalih alayhi salaam fii mbokk yi la waa Thamud àggoon ci mbewte ak weddi yàlla ba yàlla di xamal ab yonentam saalih alayhi salaam ne ko ndogal wàcc na ci saw xeet saalih alayhi salaam wax Thamud ne leen lu ñu am ci bànneex ci seen biir kër ya nañu ko jariñoo ndax ñetti fan mooy àpp ba ñu leen jox bu ko weesoo mbugal mu tar dana dal ca seen kaw ñetti fan ya mbokk yi la ko dalee fan wu njëkk wa ba wa ca mujj sa samut saa suñu xëyee njàqare ak tiis la ñuy yeewoo moom la ñu yendoo waaye bu ñu demee ba jant bi soo gisuñu dara ñu tàmbalee feeñal seen mbégte jàpp ni dara du xew ñeenteelu fan wa ba jant bay fenk dafa fenkaale ak yuuxu xaacu gu tar goo xam ne àdduna mësu koo dégg ba adduna dee àdduna ba keroog mu bàyyee ko kow asamaan ànd ak riir mu metti laataa kenn di xam lu xew ca réew ma ñépp faatu na allahu akbar yuuxu xaacu ga mbokk yi bàyyiwul kenn caño weddi yàlla ca samu ñépp la faat alquran daf ñuy nettali ne ñettooñoon ak xaacu faagaagal na leen ñu mujj ne lanjang dee ca seen kër ya sadaqallahu alazim wa axada alladina zalamu sayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin lii mbokk yi mooy mujj Samuud ci weddi ak tuutal ak doyadal seenub yonent di Saalix alayhi salaam yàlla na yàlla musal ñu ci rëy mbewte ak weddi yàlla ni mu dale woon xeetu Samuud allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وبشر ومنذر